wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacd ginnaaw bi ñu santee boroom bi tabaaraka wa di julli ci ndawu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñëwaat ba léegi fi nga xam ne lañu yemoon ci takmilatu mottali bi ci cilmul faraa'id ñu ne woon ci li ñu dese woon muy ci xool xajbu yi naka la ko alquraanul azim daldi leerale te ju ak ay yenn yi mu junju ci ñetti aaya yooyu nekk ci suuratu nisaa muy aaya onze bi aaya douze bi ak aaya yaakaaroon nañ ne nag ci jataay bi weesu la doon jeex waaye mu jul woon jeex ñu ngi woon ci côté jëkkër ak jabar ñoom seen xaj bu nu muy demee muy xaj bu nuqsaan parce que ñoom xaj bu xirmaan manu leen a dugg am na loo xam ne nag dañ ko fàtte woon muy exwa yi dañoo tudd exwa yi ñoom côté nan lañuy xaj boo yaay comme ni ko alquran waxee waaye ñoom ci seen bopp waxuñu ñan ñoo leen di xaj boo ak nan lañ leen di xaj boo côté boobu it dinañ ci ñëw léegi inshaa allahu taala ndax dañ ko fàtte woon kon nag comme ni ñu defoon mooy dañuy jëlaat aaya yi ba pare door a continuer inshaa allahu taala kon suñu boroom tabaaraka wa taala mu wax ci suuratu nisaa aaya 11 ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yuusikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa wa in kaanat waaxidatan falaha nisf waliyabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fali ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus min bacdi wasiyatin yuusi bihaa aw dayn aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min allahi inna allaha kaana aliman xakima walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusiina bihaa aw dayn wa lahunna ar-rubu'u mimmaa taraktum in lam yakun lakum walad فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم min ba'di wasiyatin tuusuuna bihaa aw dayn wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun aw uxtun falikulli waaxidin minhumaa as-sudus fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin ghayra mudaar wasiyatan min Allah wallahu alimun xalim léegi mu des aaya bu mujj bi yastaftuunaka quli llahu yuftiikum fil kalaala yastaftuunaka quli llahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu uxtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak wa in kaanu ixwatan rijaalan wa nisaa'an falizzakari mithlu hazzil unsayayni yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in aliim sadaqallahu alazim kon fii lañu newoon euh, kon aay onze bi fokk ñu reprendre tuuti fii côté bi nga xam ne ci lay wax ci côté ixwa yi euh, ndax dañ ko aborder woon benn côté bàyyi beneen côté bi mooy côté ixwa yi ñoom ci seen bopp mais est-ce que alxuraan junj na ñu leen di xaj bu ma ne ah, kay ndax dane woon ah, bi mu paree ci doomi jigéen yéeg yooyu doomi góor yi li zakari mislu hazzil unsayni wax doomi jigéen yi bu dee ñu bari lañ deux jëm kaw ak bu dee benn lañ mu ne mu tegoon ci baay yi ak yaay mu ne wali abawayhi ñeeloon na ñaari baayam ki génn àddina monsieur a wala madame a li kulli wahidin minhuma sudus bu dee dafa génn àddina bàyyi fi ñaari waajuram baayam ak yaayam ku nekk ci ñoom ñaar sudus lay am kañ mimma taraka in kaana lahu walad bu dee ne monsieur a moomu ma madame a moom dafay bàyyi doom doom ju góor wala doom jigéen wala sët boo xam ne doom bu góor a ko jur léegi euh, mu ne fa in lam lii mooy bu dee dafa am doom ki faatu daf bàyyi doom kon bu boobaa waajuram yi ñaari waajuram yi ku nekk un sixième ngay jël fa in lam yakun lahu walad bu dee ne bàyyiwu fi doom nag wa warithahu abawaahu ñaari baayam war koo doon kon mooy amul doom bàyyee fi ne baay ak yaay en tout cas ñoom ñaar ñu ngi fi fa li ummihi thuluth bu boobaa yaay mooy am thuluth baay waxu ko ndax day nekk asaba min nafs comme ni ñu ko gise woon un tiers lay am bu ñu xaajee alal gi moom yaay ñetti xaaj mu jël benn bi mu ne nag fa in kaana lahu ixwa yaay du du un sixième bu fi doom nekkee kese doomu ki dem doomu doomam ji dem kese que ci lay amee un sixième waaye même bu dee ne ay frère ki dem dafay bàyyi ay frère mooy dë jëm kaw moo xam frère ak sœur wala ñaari sœur wala ñaari frère jëm kaw bu ko fi bàyyee yaay mënatul am sulus bi mu wax sànq <clears throat> mais bu boobaa sudus moo tax mu ne fa inkaane la lahu ixwa fa li ummihi sudus bu dee defee bàyyi ay mbokk mooy ki dem magam walla ay rakkam yu góor wala yu jigéen bu dee ñaari jigéen la dañuy tax yaay un sixième lay am mooy bu ñu xaajee alal bi juróom benn xaaj benn xaaj ba mënatu am bu ñu xaajee ñi alal yi ñetti xaaj mu jël benn mënatu la nekk ndax mbokk yi ki dem ñoo tax waaw waaye bu doon ki benn mbokk kese la benn frère la kooku yàqalul yaay sulusam dara moo tax mu def ko pluriel fa in kaana mu def ko ñu bari fa in kaana lahu ixwa fa li ummihi bu dee dafa bàyyi ay frère wala ay sœur fa li ummi sudus yaay mooy am sudus léegi nag fii nii lañu xam nga après dana min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin aba'ukum wa abna'ukum hmm? mais fii exwa yim fi tudd est-ce que alquran fii comme que na ñoom bu ñu agsee kon ñoom fa in kaana lahu exwa fa li ummi sudus bu amee ay frère te frère yi waxoon nañ leen façon frère la mooy exwa ashiqa ixwa ashiqa ak ixwa li am ñii la ak axawaat shaqiqaat mooy ñi nga xam ne uxtun shaqiqa ci la mooy ñaari uxtu shaqiqa uxtaani shaqiqataani wala uxtaani li ab mooy sœur germaine ñaar jëm kaw walla benn sœur germaine ak benn sœur li ab koo xam ne moo ki faatu ñoo bokk baay mais bokkuñ yaay wala mu nekk keneen ci mooy bu ñu matee ñaar combinaison bi mooy noo ko wëlbatee benn la mooy exwa yooyu kon ñii ñépp a ngi ci biir waa mais ñii nan la seen xaj buy deme mane la xoola bu dee jigéen ñi mooy sœurs yi sœurs yi ñoom bàyyil ci fin wu aaya bi bu 176 parce que foofu di buñ ñëwee foofu di dañ wax ñoom seen xaj bu nu muy demee fii nañu wax uniquement nañu consacré wu ci frère germain ak frère paternel est-ce que yaa ngi dégg frère germain ak frère paternel waaw muy ki nga xam ne moo ki faatu monsieur A wala madame A ñoo bokk nday ak baay wala ñoo bokk baay kese nañu wax ci ñii lii nan lay mooy moom lan moo koy tere ci miraas mu am ci miraas après am na beneen façon frère boo xam ne aaya douze bi dina ko régler léegi mooy frère bi nga xam ne moom ki mu bokk li mu bokk ak monsieur A ak madame A mooy yaay kese lañ bokk bu ko defee lépp mat mooy gis nañ kon frère bu boobaa dinañu gis frère mu yépp alxuraan traité na lañ frère bi nga xam ne moo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay wala frère bi nga xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk baay kese. après loolu ci aaya onze bi la leen traité léegi mu ñëw aaya douze bi mu traité frère bi nga xam ne moo ki faatu yaay kese lañ bokk wala ak frère yi nga xam ne ñokki ki faatu yaay kese lañ bokk ca feewu euh, saar bi suuratu Nisaa cent ay 176 mu traité fa frère bi non sœur yi nga xam ne sœur germaine ak sœur paternelle mooy ndaw si nga xam ne moo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay wala ndaw si nga xam ne moo faatu baay dong lañ bokk wala ñi nga xam ne soxna yi nga xam ne ah soxna yi nga xam ne ñoo ki faatu jigéen gi yi xam ne ñoo ki faatu bokk ndey ak baay wala jigéen yi nga xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk baay kese bu ko defee lépp man la kon nag fii nii ñun nañ consacré wu ci benn kii bi mooy frère kon fii ikhwa ashiqa ak ixwali ab kese lañuy wax fii mais ñoom seen xaj bu fii est-ce que alquran junj seen xaj bu ni muy demee ma ne la waaw junj na ko mooy gis nga defal ma axu shaqiiq wa ak axuli ab ci suuf ñoom ñaar ma ne la fii dañoo nekk ci tadabburul aayaat ki nga xam ne li boroom xam-xam yi wax ci fii lañ ko jëlee rek ak tamit ci xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam mais ñun dañu ne nañ yem ci aaya yi kese bu ko defee xaj bu <laughs> yow bu ñëwatee boo tiimatee alquran ñu teg la miraas bala nga boo boo ko jàppul xamoo ko bul pro bul bul yàkkamte tegal kaamil bi tegal alquran nga ubbi saar boobu léegi nag nga topp di xool ñi ñu ma ne ñii ñoo war a doon est-ce que ñii kan lañ dàq kan lañ empêché ba du am wala kan lañ empêche empêchement noo total empêchement partiel ou empêchement total ban moo ci am bu ko defee ma xam kan la concerne moo tax ñun waxuñ ci xaj bu xirmaan kese xam nga ba ñuy wax boobu di recense affaire yi xaj bu xirmaan lañ defoon moo tax ay bàyyi bokkuñu fa woon jadd lañ gisoon ne bàyyee koy moo koy moo koy moo koy xaj ibnul ibni ak ñooñu ñooñu lañ waxoon mooy sët bu góor boo xam ne doom bu góor mooy bi ñuy wax góor ñi après ñu dem ci jigéen ñi boobu gisoo ñi nga xam ne dañ ne ñoom mënuñu leen a dàq ci miraas muy bàyyi ci góor ñi bàyyi doom ju góor ak jëkkër waxuñ leen woon pourtant fii alxuraan wax na leen parce que foofu ñun xaj bu xirmaan lañ doon wax mais fii alxuraan dafa wax fii li mu wane yépp ci xaj bu xirmaan ak xaj bu nuqsaan lañ ne lépp la ñuy boole topp aaya par aaya léegi nag kon ñu ñëwaat ci ixwa yi fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sudus bu amee ay frère yaayam moo am sudus kon fii li ngay njëkk a gis ma ne la xoola tàmbaleel ci ba ci ci ci ci ci ci ci boppu aaya bi ba fi ixwa yàlla bala boo ëpp aaya bi ma ne yuusikumullah alhamdulilah boo tàmbalee foofu di nga xam kan mooy xaj bu frère dañ ko xam ma ne aay ma ne la waaw ma ne kon bismillah yuusikumullahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hazzil unthayayn loolu moom waxul ko kii bi ñëwul fa in kunna tey fawqa ithnatayni falahunna thulu falahunna thulutha ma rek mu ne bu dee ay jigéen la fi bàyyi yoo xam ne deux lañu jëm kaw falahunna ñeel na soxna yoo yële doomam yu jigéen yoo yële monsieur a wala madame a bàyyi thulutha ma tarak deux tiers fi bàyyi alal jëm fi bàyyi wa in kaanat waaxida falaha nisf bu dee ne nag kenn doom ji jigéen la fi bàyyi moom moitié lay jël ngay euh, ñii de doom yu jigéen yi lay wax ma la waaw ma ne la continuel continuel euh, nga ne wali abawayhi ñeel na ñaari baayam muy papaam ak yaayam li kulli wahidin minhuma ñeel na ku nekk ci ñoom ñaar as sudusu un sixième mimma taraka ci lim fi bàyyi in kaana lahu wala ndeem am na doom moom ki génn àddina waaw fii bàyyi lay wax bàyyi ak yaay fa in lam yakun lahu walad bu dee amul doom wa warisahu abawaahu ñaari baayam yi war koo doon na muy baayam ak yaayam fa li ummi sulus yaayam mooy e jël sulus fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sudus bu dee daa am ay mbokk yaayam si un sixième lay jël ma ne bon ma ne la xoolal eh. gis nga fi nga jeexale sànk yaay bi fi bàyyi bi fi doom newul lan la suñu boroom wax wali abawayhi li kulli waa bi fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li ummi sulus bu dee ñaari waajur ma koy donn gis nga bi mu tuddee ñaari waajur tudd fi frère frère da dane fa in kaana fa in lam yakun lahu walad bu dee ne ki da faatu madame a wala monsieur a amul doom wa warithahu mu donn ko abawaahu ñaari waajuram fali ummihi ñeel na yaayam ak sulusu un ñu xam ne bàyyi asaba la bu saaxibu fard boo xam ne bàyyi du ko éliminer nekkul day jël fardam bàyyi jël li des léegi kon alquran le fait que suñu boroom tudd frère yi après bi nga xam ne ci la tudd ne fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu gis nga abawaahu mooy baay ak yaay père et kon loolu leer na bu boobaa yaay sulus lay jël fii ixwa yi kon duñu dugg kon man xam naa ne kon ah kon ñaari waajur bu ñu fi newee exwa yi amuñu fi place amuñu fi place frère yi moo xam li ñu wax nag ci frère ashiqaaf fii mooy daw ci frère shaqi exwa euh, euh, euh, axawaat shaqi mooy daw ci sœur germaine yi kon fii amuñu fi place léegi nag foofu mooy bu dee baay ak yaay fi ne mu ne fa in kaana lahu ixwa aay bi ne bu dee dafa am ay frère nag fali ummi sudus yaayam mooy am sudus kon ma xam ne première information capitale bu may xam ci fii nii fa in kaana lahu fali ummi sudus mooy kon man xam naa dàmbale léegi que ne yaay du xaj bu ixwa yi loolu xam naa ko kon man damay xam ne yaay yaay non yaay du moom mooy xaj bu moom mooy empêcher moom mooy tax moom mooy tere mbokk yu góoru ki faatu doomam ji faatu ñu am ci miraas du yaay parce que bu doon yaay la suñu borom du leen boole fii ne bu fi ay mbokkam yu góor newee mooy frère wa li euh, mooy mag wala rakk bu mbokkal ndey baay wala bu mbokkal baay ñooñu man xam naa ne yaay du leen tere ci miraas parce que bu leen doon tere suñu borom du leen boole ne ñoom bu ñu fi nekkee yaay un sixième lay jël d'ailleurs ñoom sax ñoo tax yaay di jóge ci sulusam bi ñu wax sànq bu dee mook bàyyi képp ñoo ko war a doon ah moom war a jël sulus frères yi bu ñu fi newee lii nii kon man dama ci xam ne kon yaay du leen empêcher mais man ne nag am na benn affaire bu fi bu fi alxuraan junju fii mooy est-ce que gis nga fii mu tudd fi bàyyi tuddul bàyyi fa in kaana lahu ikhwa fali ummihi bàyyi waxu ko nga ne kon bàyyi bon bàyyi xam naa kon mooy fi mu jóge rek day nekk asaba ma ne la ah mukk ah mukk baay manu la nekk en soba fii mooy baay dafay nekkul moo tax parce que baay en fait toujours bul fàtte gis nga étage ñu defoon bunuwa ubuwa uxuwa gis nga yooyu noonu ay umuma ak yooyu al wala ak yooyu yooyu bu leen fàtte de mooy étage yooyu ñu defoon ne priorité premier étage ña fa ne te ëpp doole ci miraas mooy ñan mooy doom yi mooy asaba bi si doom yu góor yi ginnaaw ñoom baay étage yu baay ginnaaw ñoom frère yi te loolu waxoon nañ la gis nga ni mu demee noonu mooy bu fi kenn nekkee rek day tax ñi ci suuf du ñu nekk asaba mënuñu koo doon kon man fii manoo ma ne exwa yi bu ñu fi newee exwa moom de toute façon exwa asaba ñoom yarisuuna bi ta'sib frère yi nga xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk baay wala ñoo bokk ndey ak baay ñoom donnewuñ ci cër mooy laa fard lahum ñoom amuñu loo xam ne dañ naan lii de mooy seen fard moom la ñuy donne loolu amuñu ko xam nga ñoom lan lañ am hein mooy yarisuuna bi ta'sib ñooy al asabatu bi nafs ñooy ne ñoom ñuy donne mooy bu nit ñi ñi suñu boroom ne jël leen lii ngeen jox leen lii bu ñu jëlee ba pare la des ñoom loolu lañuy doon man nag xam naa ne kon ca étage ma amoon comme que doom newuñu fi ah doom yi fi doom yu góor yi newuñu fi étage bu bàyyi kon bàyyi dafay newul ndax bu fi bàyyi newoon exwa yi amuñu place parce que waxoon naa la étage yooyu ci kaw la jóge di wàcc yow boo ñëwee ci miraas boo ñëwee li ngay njëkk a def mooy. ginnaaw ba nga leeree ne am na lu ñuy doon nangi fi hein mooy ne pour nga seet ñan ñooy doon mooy yow étage yi da ko war a fouiller te boo koy fouiller doo jóge ci suuf alwalaa di yéeg déedéet da ngay jóge ci kaw yow dangay jël ascenseur bi ngay jël waaw yéeg waaw ba ca kaw dernier étage fala doom yi ne foofu ngay dugg revisiter visiter néeg yépp est-ce que fii ku ñu naan doom mu ngi fi mooy ku fa nekk rek doom la est-ce que nit a ngi fi waaw y'a quelqu'un kok kok kok kok kok y'a mel ni rek naan y'a quel est am na ku ne fii boo fëggee buntu yi fa ne yépp kenn wuyuwut ñu xam ne fii moom ah fii moom laa naf sa boo xam ne saa ila sawaay <laughs> <laughs> walla dañoo am <laughs> benn nafs buy dund new fi benn bakkan new fi ma xam ne kon étage bii nii mooy kon kii faatu bàyyiwu fi doom ma wàcc étage jëlaat sama ascenseur wala ma jël escalier yi wàcc étage bi ci tegu foofu bàyyi yaa fa ne ma dugg xool ana bàyyi y'a quelqu'un personne ci laay door a wàcce étage bi ci tegu foofu laay fekk étage frère yi te bu ma ñëwee bu ma ubbee buntu ascenseur bi rek gis nga bu bu ma ubbee ascenseur bi wala ma génn ci escalier yi wàcc ba ci foofu bunt yi may jàkkaarloo foofu la frère Achiqa nekk ñoo nekk direct pour won ma ne e ñun ngay tàmbale mooy ñun frère germain yi bokk ak ki dem nday ak baay ñun ngay tàmbalee moo tax buntu ascenseur bi joxoñ la direct ci ñun bul jàdd feneen boo demee direct foofu kok kok kok kok kok y'a quelqu'un est-ce que am na ko fi ne kenn newu fi bu boobaa nag nga door a jàll ci sa wote ndijoor ngir xool beneen néeg ya fa ne néeg ba fa ne buntu boobu nga fëgg kok kok kok kok est-ce que am na ku ne fii bu boobaa ñoom ñooy frère li ab ñi nga xam ne bàyyi kese lañ bokk mooy il suffit balan leen na fëgg il faut ñi nekk ci jàkkaarlook buntu ascenseur bi muy frère euh, germain yi kenn du fa ne bu fa kenn newul ci ngay door a tog tog ci buntu ñeneen ñi muy frère li am waaw gis nga noonu mooy kon yow lan moo tax nga wàcc ci étage bii nii mooy parce que étage bu bàyyi kenn newu fa kon mooy ci ngay xam ne ah ma ne ah ah ah, ah, ah kon bàyyi day xaj bu doom ju góor ne la mu ngi noonu moo tax alxuraan tudd leen fii moo tax boo ma nee boo ma nee fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sudus nga ne ma boo xam naa baay euh, yaay rek la tudd xam naa comme lim def ci suru sànk la ne euh, fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaahu fa li ummi sulus xam naa kon lim defoon foofu la maanaam ne non foofu baay asaba la fii nag fii nii ñu nekk fii exwa yi mënuñoo nekk ak baay di nekk en saba dañuy xool ñoom ñaar kan moo ci priorité mooy baay ndax baay moom mooy idla ñoom seen idla mooy seen jokkoo li leen boole ki faatu mooy baay te waxoon nañ la intermédiaire képp koo xam ne moo intermédiaire ak nit mooy yow ki faatu ki la booleeg moom mu ngi dund mu ngi fi kooku dalay xañ ci miraas walaysa lil bonda ma al qaribi xafil irti min xadin huwa ala nasibi suñu weer wa ñëwati na de ah rahimallah ash-shaykh ar-rahabi wa laysa lil bu'da ku sori amul cër moo ku jege wa laysa lil bu'da ma'a al bu fi ku ko gën a jege même bu dee ñoo bokk classe ñëpp ay frère lañ ah wala ñoom ñëpp asaba bin nafsi lañ mooy ñoom dañuy nekk dañuy donn bi tansib mooy li des waaye te li leen ko def mooy seen bopp ay góor lañ yoo xam ne dañoo jege ki dem ki gën a jege nag mooy éliminer ki ko gën ki ko gën a sori te képp koo xam ne yow sa intermédiaire sa dig digle ki tax li ki tax nga bokk ak ki dox sa diggante ki dem kooku fekk mu ngi fi doo am kenn rek moo ci newoon exception moo doon yaay waaw te mooy yaay bu dee ki nga xam ne mooy frair li li umm ki nga xam ne frère la te ñoom nañ ko gis ci aaya 12 bi li umm ñoom mën nañoo doon ak yaay parce que newuñu ci côté asaba tamit mais fii mooy kon ci lay xam ne kon baay étage u baay kon moo féete kaw étage étage uxwa kon bi mu tuddee ne fa in lam yakun lahu walad bu deen amul doom wa warisahu abawaahu ñaari baayam di ko donn fali oh, oh, ya baayam ak yaayam fa in kaana bu deen dafa am ay frère fali ummi sulus yaayam ay am un sixième mooy foofu parce que ixwa yi lu tax mu tudd ko parce que ñooy asaba ba ñu tuddee ne mooy asaba nag kon yaayam mooy jël un sixième yaay jee par exemple bu doon miraas mi ñaar ñi kese la hein ixwa ashiqa ak um <coughs> miraas mi nu muy demee ñii rekk war a doon monsieur A wala madame A ah la simple la ñaar lañ umm yaay un lay am ndax ay ndax verse bi ay douze comme que un lay am un six six la taxawee six boobu mooy nekk bopp masala bi yaay jël ci benn ndax sixu bopp masala bi divisé par six bi mu taxawee muy un léegi cinq a ciy des cinq yooyu exwa yi ñaata lañ bu dee deux wala nga ne trois lañ wala nuñ man di toll ñoom ci seen biir ñoom ñooy séddoo loolu ndax ñooy asaba gi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne alxiqul faraa'ida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar waaw ñoom la waxoon ne alxiqul faraa'ida bi ahliha mooy jox leen euh, farat mooy miraas mi rek li ñuy joxe li suñu boroom ne ku faatu euh, walakum nisfu ma taraka azwajukum par exemple jël leen loolu nisfu wam wax ngeen jox ko ñu wax ñu jox leen fama baqiya bu ngeen ko defee li des fa li awla rajulin dhakar ki gina ki nekk góor te gina jege ki faatu moo koy jël kon fii mooy freer yi kon frères yi ñooy moom cinq yi ñoom ñu séddoo ko seen biir bu dee ne deux lañ cinq mënoo ko séddale ak deux personnes day damm day am virgule bu boobaa nga jaar tasxiixul inkisaar nga daal di koy résoudre mooy ne loolu la parce que bàyyi new fi kon ma ne premier enseignement bu ma fi am ci aaya bi mooy kon al axu shaqiq nañ njëkk a jël axu shaqiq parce que moom la boo génnee ascenseur bi ne këram ngay jàkkaarloo moom axu ashiqaay yi ba kon ñoom Ah, man kon leer na ma ne ñi leen di ki leen di dàq mooy kii kon kon kon kon kay bàyyi la <coughs> ma ne waaw ma ne la mais xoolal <laughs> li ma la doon wax sànk ne la jàngal aay bi al ci aay bi doom doomi jigéen yi dama la koy simplal doom yu jigéen yi doom yu jigéen ah doom yu jigéen manu la manu la xaj bu axu shaqiq waaw loolu mënula nekk nii axuli ab léegi kon léegi dama naan la xoola pour nga xam kan mooy kan mooy xaj bu <laughs> kan mooy xaj bu mooy étage yi ma wax sànk daf lay simple l'affaire bi si comme que ci asaba bi si ñoom ñoom yarisuna bi ta'sib manuñoo manuñoo manuñoo doon bil fard manuñoo doon ne ci cër léegi mooy étage bi ku newoon ci kaw ma ne bu nu woddoom yi ma ne comme que kay yow bu dee ki gën a suufe muy bàyyi moom day xaj bu day tere étage bi ci bi tegu ci moom muy frère yi du ñu am ci miraas ñoom bu fi newee moom bàyyi kon kay à fortiori kon kay waxi nopp bu dee ne boo ka gën a foor bàyyi ña gën foor bàyyi ci miraas ñoom ñu ngi fi muy doom yi góor yi ah est-ce que comprendre nga mooy étage bi rek ngay topp étage bi mooy màbbal étage bi boo jógee ci kaw fekkoo fa il su mooy doom yu góor boo leen fa fekkee bàyyi doo wàcc ci étage am bàyyi moom yari si ci ci ci ci fard lay jële waaw fa in kaana lahu walad comme li aay bu wax léegi fa in kaana lahu walad wali abawayhi bokk li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kaana lahu walad moo tax foofu gis nga alxuraan tudd fa sax bàyyi ay naan pour après mu lu des non da koo jox cër parce que xam na ne bàyyi mii manu fee nekk asaba mooy moom day doon na ci cër kon kon nag mooy étage ba ngay jël rek gis nga boo bëggee kii yi exwa mooy képp kuy asaba boo bëggee xam ki koy xaj bu ah xam nga nooy def jëlal étage bi nga duur ko nga teg ko fini gis nga boo tegee étage bi bàyyi euh, doom yi ci kaw bàyyi tegu ci bàyyi bàyyi tegu ci ëxwa tegu ci umuma tegu ci muy bàyyi tëx yi après nga robb ci ci voilà mooy gis nga noonu mu tegaloo noonu ak seeni doom mooy gis nga noonu mu tegaloo noonu bu fi bu fi doom yu góor yi newee asaba ñoom kesee koy doon kon mooy bàyyi bàyyi li tax doom ju du ko du ko xaj bu foofu mooy bu lool xewee alxuraan da ne ko ah kon jox leen ko un mooy bu fi doom yu góor newee rek jox leen ko un sixième doom ji jigéen mais sauf que bu dee doom ji jigéen kese la bu boobaa baay day mën a donn bil fardi ba pare bu dee ne moom moo fi ba kay après day mën a doon ne côté boobu mais bu fi doom ju góor newee baay man la doon asaba c'est fini waaw moo tax fii doom yu góor kese la ñuy wax mooy bu fi doom ju góor newee mooy góor kese lañuy wax bu fi doom ju góor ne baay manu la nekk asaba moom yaritu bil fard bu fi doom ju góor newul baay yaritu bil boobu du doon ne day doon ne bi ta'sib waaw léegi étage bi ci tegu kon après baay yi mooy axwa yi ashiqa ak li am kon ñoom ki leen xaj bu mooy baay kon baay ak yi ak ki ci kawam muy doom yi doom yu góor yi kon danga naan kon may ñi man ñee xaj bu ixwa yi hein mooy ña ca kaw li zakari mithlu hazzil unsayayn yusikumullahu fii awlaadikum li zakari zakar boobu day xaj bu kan ixwa mooy bu mooy doom ju bu nee ci miraas frère germain wu ki ki faatu mooy moom baayam baayam ah ay freram am mooy ñi nga xam ne baay tëx lañ ci moom ñoom du ñu am waaw du ñu am moo xam frère bi mu bokkal ndey ak baay ak frère bi mu bokkal baay manuñoo am ci miraas mi parce que seen mag ji wala seen rakk ji dafay bàyyi doom ju góor waaye bu dee ne bàyyi bàyyi papaam dafay nekk tamit mooy même résultat la mooy frère yi moo xam germain ñi bokk ak moom ndey ak wala baay kese mënuñoo am ci miraas mi parce que baay a fi nekk te moo leen gin a jege ki dem. mooy loolu la mooy jege bi rek fali awla rajulin zakar foofu la rek kon frères yi kon da xam ne kon frère ashiqa al axu shaqiq aslun kon dama naan man lenn la far'un kan mooy xaj bo ah, ah, kii eh, shaqiq mooy kullu far'in wa aslin zakar waaw bépp mooy doom mooy branche ki dem mooy koo xam ne ci moom la génne mooy ki faatu monsieur A wala madame A ki génne ci moom di doomam ju góor zakar moo tax zakar bu dee góor la kook day tax frère axu shaqiq du am axu waaye aslun zakar mooy cosaan mooy ki nga xam ne monsieur A ci moom la génne muy baayam xam nga fii nii boo seetloo gis nga fii nii bu dee xanafiya yi nan la ñuy wax dañ naan aslul zakar maam ci la loolu rek gis nga loolu xam nga loolu moo indi ak dariya bi moo indi boobu miraasul jaddi ma al bi ñu jógee mooy ne selon al imam abu hanifa rahmatullah alayhi mooy fii moom bu ñëwee fi aku shaqiq danaan axu shaqiq axuli ab ñoom ñépp ak ñoom ki leen di mooy du baay kese ah ah kese moo leen di xaj waaye ma ne bu fi kii newee Euh, maam maam bu bu bu fi nee te bàyyi newu fi moom it daleen di xaj bu waaw automatique da di xaj bu day xaj bu kan day xaj bu ki nga xamante ne nii mooy axu shaqi ak ixwa shiqa affaire bi lii la <laughs> lii mooy affaire bi waaw ñoom ci ñoom lii la xanafiya yi bu dee waa jumhur comme que ñoom ñoo ci génne woon rahmatullah alayhi ñoom ñoo mooy ci miraasul jadd ma al foofu ngay gisee lan fan la affaire yi jóge lan moo tax ñii naa kii yoo koy xaj bu kii ne ah kii xaj boo ko waaw mooy aslun aslu bi bu dee ci xanafiya yi ñoom simple la waaw dañ naan la mais dara euh, fii moom amul dara ah da leen di da leen di da leen euh, jadd tamit da koy xaj bu waaw waa jumhur nag ne noo jadd du ko du ko xaj bu lool moo tax ñoom miraasul jadd wal exo ñu dugaloon ñu ne lool possible na ah du loolu moo indi woon lool ba ak dar yi génn ci miraasul jaddi maal wax waxoon nañ la xanafiya yi ñoom soxlawuñu ko parce que ñoom dañoo jàpp ne loolu man da nekk ak neuf saxaaba yi yi waxoon lool avant ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Muaz Seydina Ibn Abbas Seydina Abu Darda Seydina Abdullah ibn Zubayr ainsi de suite Seydina Abu Hurayra Sayyidatu Aisha radiyallahu anhu mooy ñooñu noonu ñoom dañoo ñoom mook mooy xam nga loolu mooy mazhabu xanafi yi rahmatul imam abu xanifa mooy ne jadd day taxaw palaasu maam loolu leeraloon nañ ko moo tax ñoom fii dañ naan aslun aslu zakar boobu jadd ci la mooy bu fi jàdd newee frères yi duñ am kanta waa jumhur ñoom dañu ne ah déedéet bu dee nag maam la bu dee bàyyi d'accord nañ bu dee bàyyi d'accord nañ ne day xaj bu ki nga xamante ni mooy frère ashiqo wala frère ikhwa li ab waaye nag bu dee maam duñu d'accord xam nga loola taxoon a cheikh ar-Rahabi doon wax naan wa tasqutu al-ikhwatu bil banina mu ne doom gis nga frère yi mooy ci baabul xaj bi mu ne woon wa tasqutu al-ikhwatu bil banina frère yi muy ikhwa ashiqa ak ikhwa li ab frère germain ak frère paternel dañuy daanu ci miraas bil abi bil banii naa ci doom yu góor yi fekk bu fi doom yu góor nee dañuy wan loolu leer na ci état yi gis nga wabil abil adna mais gis nga buñ la nee doom yu góor yi mooy même bu dee sët bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur day waddal frère ñaa waaw moo tax léegi mu ne kon wabil abil adna kamaaru wi na loolu moo tax muy def précision boobu te tamit frère ashiqa ak frère li ab dinañ leen frère germain ak frère euh, <laughs> paternel ñoom dinañuy wadd bil abil adna lii mooy côté doom yi wax na ko bil banina dañuy daanu moo tax mu ne aw bi banil banina kayfa kaanu sijaani fiihi al jam'u wal wahdaanu mooy set yi sët yu góor yi doom yu góor judd nu mu wàcc wàcc dañuy daaneel frère dañuy daaneel frère yi waaye nag bu dee bàyyi ñoom dañ koo yemale rek ci bàyyi mooy étage yu bàyyi ñëw judduuda yi maam yeeg bàyyi maam yi ñoom dañ ne ah non non non non non non wabil abil adna waaw mooy ixwa yi wa tasqutul ixwatu bil banina d'accord nag ak doom yi nu ñu wàcc wàcc aw moo tax mu ne aw bi banil banina kayfa kaanu ñu doom doom yi nu ñu mën di nekk si yaani fiil jam'u wal wahdaanu ñu nekk pluriel ak ñu nekk kenn ñoo ci yem dañuy waddal frère yi mais nag bu dee côté baay bi nag asl bi ñun loolu lañ d'accordul ñoom liñ d'accord mooy moo tax ñu ne wabil abil adna ak baay bi gën a jege mooy baay direct monsieur a wala madame a kookoo mën a waddal frère yi mais pas maam waaw <laughs> lii ba pare bon dinañ ñëw après ñoom exception bi ñu def dañ ne bu dee frère yii moom frère shaqiq mooy germain ki bokk ak ki dem nday ak baay ak ki bokk ak moom baay maam manu koo dindi te loolu leeraloon nañ ko parce que dañ ne ñoom al idla u en fait seen intermédiaire ak ki ak maam seen inter kenn la mooy baay baayu monsieur A moo leen jur ñoom maamu monsieur A moom mooy baay ji mooy intermédiaire u maam ji kon ñoo bokk intermédiaire kon manuñ leen a jël jël maam ji bi ko teg seen kaw ñoom foofu lañ ko tegoon xanafiya yi bale woon yëpp yooyu yëpp ne non non non waaw baay de ma maam day taxaw palaasu bàyyi ci xaal yëpp ba mu desoon ci masalatul umariya tey ni algarra way comme ni ñu ko gisee woon léegi ñoom benn exception lañ def ci côté bii dañ ne nag ba mu des li ñu war a gis ci aaya 12 bi kanta bu dee euh, doom yoo xam ne ñoom kii lañ euh, li umm lañ koo xam ne moo ki faatu monsieur A ñoom yaay kese lañ bokk ñooñ moom ñu ne waaw loolu d'accord nañ bu boobaa maam bu fi newee ak frère yoo xamante ne nii ñoom ñoom baay yaay kese yaay kese lañ bokk ak ki dem bu boobaa maam da leen di daaneel mais pas frère yi nga xam ne ñoo ki dem ñoo bokk baay wala baay ak yaay ñoom surtout baay bi parce que lañ ne kooku mooy intermédiaire bi mooy le même intermédiaire entre ñoom ak ki faatu mooy même intermédiaire entre maam jeeg ki tamit waaw moo la mu naan wa yafdulu ibnul ummi bil isqaati bil jaddi fafhamu ala ihtiyaati wa yafdulu ibnul ummi dees nañ gënale <laughs> ibnul ummi moom lañuy privilégié bil isqaati mooy doomu yaay bu dee ki bokk ki moom yaay kese la bokk ak ki dem moom dañ koy waddal bil jaddi mooy maam da koy waddal boobu d'accord nag fii fafhamhu comprendre dara lii ma la wax la waaw <laughs> léegi euh, kon mooy en fii lenn la mooy boo jëlee ci état yi kon xam naa ne ubu wa moo bunu wa moo ci kaw doom yu góor yi kon doom yu góor yi dañuy xaj bu exwa waaw bu ñu fi nekkee ci miraas rek ñu ne la monsieur a faatu na bàyyi na fi benn doom bu góor ak ñetti frère yoo xam ne ñoo bokk nday ak baay ñii rek ko koy doon bu boobaa leer na alal ji yëpp ngay jël jox doom ju góor yi ñetti frère yi moo xam ñoo bokk nday ak baay ñoo nàmpandoo ñoo la du ñu am dara parce que doom ju góor fi lii yépp ay wax ji étage bu njëkk baa ñu ne la bon beneen cas monsieur a faatu na bàyyiwu fi doom ju góor de waaye nag bàyyi na fi baayam waaw ñu ne la ha baayam baayam ak kan ñu ne baayam daal la fi bàyyi ak ay frère yoo xam ne comme cas bi rek ñetti frère yoo xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñu ne la affaire bi simple la miraas moom it daal di nay simple ni ngay def mooy jëlal ma affaire bi yépp alal ji yépp nga jox ko baay bi lu tax. parce que moom mooy deux mooy euh, étage bi ci deux mooy numéro deux te moo fi nekk te étage yi ku ñu fa fekk day tax ñi ci suuf du ñu am dara kon nag exwa yi comme que ñoom après bàyyi la ñu nekk étage bu bàyyi la ñu nekk ñoom du ñu am dara waaw frair yi du ñu am kon affaire baa kon man xam naa ne kon kon kan mooy xaj bu kii nu mu tudd euh, kan mooy xaj bu xaj bu xirmaan la pas nuqsaan xaj bu xirmaan frère yi ki nga xam ne day tax du am dara da koy empêchement total mooy doom yu góor ak baay en tout loolu ci waxu waa jumhur kanta waxu xanafiya yi ñoom dañoo jàpp ne baay ak maama ci yem bu ñu fi fekkee ñoom ak ay frère dañuy ñoom dañoom dañuy waddal ñeem te loolu moom comprendre ko wax nañ ci yàgg nañ ci fan yi yépp moom lañ ne woon ci li nga xam ne mooy mirasul jaddi malihu kon nag ñii ñooy ñoo ñii ñooy axu shaqiq lañu nekk ah, al axu shaqiq léegi kon ñi koy xaj bu kon alxuraan kon nañu ko mooy parce que li tax tuddul bàyyi li tax tuddul bàyyi mu ne fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sudus te pourtant sànq tuddoon na bàyyi bi ci kaw fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaahu fa bu dee dafa am ay fa in lam yakun lahu bu dee ki faatu madame a wala monsieur a amul doom ay ñaari waajuram war koo doon yaay may am un tiers mu bàyyi yaay bàyyi tudd ko parce que asaba la alors que fi ci tegu mu ne fa tuddul bàyyi fa in kaana uxwa bu dee nag set fois yi ay frère la fi nekk mooy ñoom kese fi nekk bàyyi newu fi te doom it newu fi doom ju góor fa li ummihi sudus bu boobaa yaay mooy am un sixième parce que uxwa yi ñoom ñooy nekk lan asaba yarithuna da'iman bi ta'sib kon axu shaqiqa ngoog léegi nag al axuli ab ñu ne la axuli ab moom mooy premier kii bi ñoo ko bokkule fii nii ñoom ñoo ko bokkule mooy aslun nooy far'un zakar ak aslun zakar mooy même étage yi rek ngay topp comme comme asaba la asaba bi nafs la mooy frère bi nga xam ne moo ki faatu ñoo bokk bàyyi mais bokkuñ yaay kooku mooy kon damay xam ne kon doom fekk doom yu góor a ngi fi moom manula am ci miraas ma ne benn bu dee baay a ngi fi étage yu baay manula am ma ne la étage yu baay ça bu dee moo tax ngay gis ci mazahib yi waa jumhur ñuy différencier entre étage yu ubuwa ak jududa est-ce que nga lu tax parce que bu ñu leen fusionné woon mooy kon moo tax xanafiya yi ñoom lool bokk moom ñoom dañoo boole ubuwa ci biir juduuda juduuda ci biir euh, ubuwa lañ ko dugal lool moo tax parce que bàyyi la rek maam moom bàyyi la waaw te loolu waxoon nañ ne bon de toute façon alxuraan wax na ko millata abikum ibrahim lii seen yoonu bàyyi la ibrahim te ñun ñépp xam nañ ne ñam doon waxal seyna ibrahim juru leen direct seen maam la waaw wattaba'tu millata abai ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaqub ak ñooñu mooy ma ñooñu est-ce que seydna ibrahim moo jur seydna yusuf maamam la te dane samay baay ñi mu fi tudd ñi ci kaw ñépp ay maamam lañu ibrahima wa ismaila wa ishaqa ñii ñépp ay lanam lañ ay maamam lañ te pourtant nee seen baay lañ moo tax xanafiya yi dañoo jël moo tax mawlaana ibn abbas radiyallahu anhu mu man daal ma kii yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon naal ne man bu may tax bu may ut xarit bu ma doon ut xarit ci mbindeef yi ah bu ma doon ut xarit ci nit ñi kenn kese laay ut muy Abu Bakar maag moomu bokk lu ñu wax mooy ne maam palaasu baay lay taxaw bu fi baay new <laughs> léegi kon mooy affaire boobu la mooy kon <coughs> fii axu shaqi axu oh, al axuli ummu moom it non al axuli ab frère bi nga xam ne frère paternel la kooku kon leer na doom yu góor ñoo koy xaj bu ak baay selon ma mooy bu dee waa jumhur ak baay kese wabil abil adna kamaaru yi na comme ni ñu ko solo woon ko ci ñoom seeni wax léegi <coughs> moom mii moom mii maam manu kii selon waa jumhur bu dee xanafiya yi bien sûr bien sûr que maam da koy da koy xaj bu koy moo tax ñun amuñu miraasul jaddi ma al ixwa ñun bokkuñu ci programme boobu ñun xanafiye yi comme niñ ko woon léegi kon loolu leer na kon am na ñaar doom yi ak bàyyi léegi nag mu des <coughs> keneen koo xam ne day xaj bu axuli ab leer na mooy sànq bi ma la jox exemple étage yi kan moo nekk ci kanamu ascenseur bi boo génnee ascenseur bi kan la néegam mooy direct moom moom appartement bi ñu nekk directement buntu ascenseur bi moo jàkkaarloog ñoom kan laa la waxoon mooy al al ikhwa al mooy frère yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ak ki dem ndey ak baay ñoo ñoo prioritaire waaw ñoo prioritaire <laughs> moo tax kon comme que ñoom ñoo prioritaire kon ñoom lan laa la waxoon mooy boo leen fi fekkee fëgg tog tog tog y'a quelqu'un ñu ne ma si ma fekk leen fa kooku laay jox miraas mi li ci des bu boobaa mooy du ma jàdd duma ma jàdd droit de mooy beneen bunt bi beneen bunt bi mooy buntu frère li ab ñoon duma leen jox dara parce que jii ñu ngi fi kon ci lay xame ne ah kon frère li ab ah kon frère li ab muy frère bi nga xam ne moom paternel la kon frère shaqiq frère germain tamit da koy xaj bu kon moom am naa ñett ñu koy xaj bu mooy doom yu góor yi Euh, ak ki nga xamante ne nii mooy baay ci waxu waa jumhurul ulama ak rahmatullah alayhi ak ki nga xam ne mooy axu shaqiq wala ixwa ashiqa fuy ixwa ashiqa neewe axuli abbu koog da koy xaj bi ci miraas <laughs> waaw ma jox la exemple bu ndaw ñu daal di continuer mooy man damaa dangaa ñëw miraaskat bi daa fekk benn miraas boo xam ne nii la demee ñu ne ko monsieur A wala madame A dafa faatu bàyyi na fi yaayam bàyyi fi frère boo xam ne ñoo bokk ndey bàyyi ak frère boo xam ne ñoo bokk bàyyi léegi yow noo may miraasale affaire bi mooy ñi war a doon ñetti personnes lañ ah en tout cas ñoom lañ la citer est-ce que ñoom ñépp dinañ doon lool laa la bëgg a yaay moom manuñu xaj bu xirmaan manu ko xaj bu nuq sa xirmaan boo xirmaan manu koo dugg mooy manuñu ko empêcher ci miraas te yaay comme que ñaari frère alquran nee na ah lan la wax fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sudus bu dee dafa am ay frère comme que am na frère boo xam ne frère germain la ku mu bokkal nday ak baay la fi bàyyi moom madame A wala A ak frair boo xam ne ñoom ñoo bokk baay kese wala yaay kese non baay kese boog baay kese bu boobaa mooy mat nañ ñaar te bu ñu matee ñaar pluriel lañ kon yaay un sixième lay jël nga def un sixième ci kanamu yaay bopp masala bi ñaata lay doon six ida kaana hunaka fardun wahid fa aslul masalati maqaamu hadha al fard ndax bu dee ne kenn boroom kiy taxawe ci cër kiy doon ci ci ci ci cër moom rek a fi ne kon bopp masala bi day nekk la mu taxawe muy un sixième six ba mu taxawe yaay benn la ciy jël six bopp masala bi divisé par six bi mu taxawe muy un mu jël un mu des cinq cinq yooyu léegi nag wax ji mooy entre aku shaqiq ak axuli ab kan mooy affaire kan mooy moom affaire bi ma ne la eh, xalaatal bu baax nga ne ma ñi sabalañ mane waaw ban façon asaba bil ghayri ma ne ah non non bil ghayri mooy il faut góor ak jigéen la yii loolu xam naa ko léegi góor ak jigéen la fii ñaari góor lañ ma ne la ban asaba leeral maal ghayri ah non non asaba maal ghayri jigéen ak jigéen la te fii ñaari góor la ma ne la ah kon ban moo des nga ne ma asaba bin nafs ma ne la voilà léegi asaba bin nafs xoolal ma yéegal étage bu njëkk bi étage bi boobu fëggal mu dugg ba ascenseur bismillah ma wàcc premier mooy ca kaw dernier étage ma dugg toog toog toog demander est-ce que am na ku ne fii ñu ne fii kenn new fi kenn personne amul benn silence total ma wàcc xam ni kon étage yu doom yi kenn new fi doom yu góor yi ma wàcc étage yu bàyyi ma demande est-ce que am na ku fi ne ah ñu ne fii dégguma dara ma wàcc xam ne fii itam kenn newu fi absence totale ma wàcc léegi bi ma wàccee na ascenseur bi damaa génn rek jàkkaaroog benn bunt ma ne la boobu nag ngay njëkkee fëggal nga fëgg ñaa ku fi ne waa ji ne man de fi ne ma ne ah yow kenn nga mu ne waaw ma ne kon yow yaa axu shaqiq ma ne waaw ma ne la lan laa la waxoon sànq bu dee am na axu shaqiq mooy frère germain mu ngi fi est ce que jar na ngay fëgg ki ci wet gi muy beneen sa beneen beneen porte bi nekk ci droite bi muy axuli ab est-ce que jar na ko nga ne ma ah nee woon nga jaru moom ma ne kon nag jaru ko mooy da nga ciy baare da koy defal benn croix que ne yow moom sa buntu kenn du ko fëgg waaw mooy doo am dara kon nag ci ci kaw kon mooy axuli ab fii nii moo axu fi ne axu shaqiq mooy jël mirage mi cinq yi moom lañ koy jox axuli ab du am dara kon ci lay xame ne kon mooy exemple bi la kon doom ju góor day empêcher ci miraas frère li ab waaye comme ni mu koy empêcher frère li frère shaqiq germain waaye it baay day empêcher frère li ab mooy axu axu li ab muy ki bokkal baay kese ki bokk ak baay ki dem kese bàyyi da koy tere ci miraas comme ni mu koy teree ki bokk ak moom nday ak baay léegi nag am na keneen koo xam ne frère la ni moom moo koy empêcher moom axuli ab mooy aku shaqiq ndax moo ko gën a jege te loolu mooy walaysa lil bonda ma al qaribi fil fil irthi min hadin wala nasibi weer bay dikkaat léegi nag ma ne la nga ne ma ñii rek la kon man am naa ñett doom baay ak axu shaqiq ñoom ñooy empêcher ci miraas ki nga xam ne mooy axuli ab man man moom bi ma ko schématiser bi ma ko schématiser affaire étage yi rek man affaire yi mu ngi commencé di gën a leer ci man ko quoi. alhamdulilah ma ne la léegi nag des na xam nga wax naa la euh, ah <laughs> euh, uxtu shaqiqa wax naa la moom nañ ko bàyyi muy sœur germaine ndaw si nga xam ne moo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay xam nga kooku. wax naa la nañ ko bàyyi fin wu aaya suuratu nisaa 176 mais sauf que moom moom sœur germaine mooy ki bokk ak ki dem ndey ak baay euh, ma la nag moom bés bu nekkee asaba maal xayri day empêcher ki nga xamante ne mooy euh, Euh, euh, frère li ab mu am ci miraas mi waaw waaw est-ce que dégg nga loolu nga ne ma bon yow kay fii mu ne moom foog nga waxaat ko moom waaw ma ne la ah sœur Germaine mooy ci bokk ak ki dem monsieur A wala madame A nday ak baay hein moom bu dee dafa am asaba ma al ghayri ma hé asaba la boo fa waxee hé rek am problème parce que asaba ma al ghayri nañ ci taxawaate bo yow xaaral mooy doom ju jigéen bu fi nekkee ak bàjjanam wala sët bu jigéen bu fi ne ak maamam ju jigéen joo xam ne mooy mooy mooy sëru ki faatu bu dee moom ki faatu daf fee bàyyi sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor ko jur ak frère ak sœur am bokk bu boobaa dañuy nekk asabama al ghayri mooy sœur bi waaw loolu la mooy asabama mooy bu dee bu bu dee doom ji jigéen daf xam nga naa la ca départ ba ne doom ji jigéen du temps manu dàq ci miraas nii frère ash li li li ab manu leen a xaj ba waaye bés bu fi axu shaqiq uxtu shaqiqa nekkee ak ñoom parce que lu tax parce que mbir mi yëpp mooy kan mooy nekk asaba <laughs> kan mooy nekk asaba te comme que asaba ma al nga ne ma bu boobaa ma ne la may ma tuuti bala maa dagg bu ma dagg bu ma bu dagg bu ma dagg insha allah mooy euh, comme que dañuy seet asaba ndax bu boobaa doom ji jigéen bu fi newee ak uxtu shaqiqa ah ak kan ak axuli ab ah ak axuli ab doom ju jigéen bintun uxtun shaqiqa mooy bintun mooy fii mooy doom ju jigéen ah uxtun shaqiqa ak kan ak fii doom doom jigéen ak kan axul yi ab léegi mooy ñii dañuy xool asaba parce que xam nañ ne saaxibu fard bi leer na saaxibatu fard mooy doom ji jigéen bi wa in kaanat waaxida falaha nisf mooy doom ji jigéen sœur germaine ak sœur ak frère paternel ñii lañ am xam nañ saaxibatu fard ki fi suñu boroom ne jox leen ko lii lii la mooy doom jigéen ma mais attends go kay am nekk na ko wala lan la ko nekkee nga ne ma mais aaya 166 bi dernière aaya suratu nisaa bi kay loolu la wax ah yastaftuunak qulillaahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka mais kon kay su bàyyi na fi sœur sœur germaine wala sœur paternelle nga waxoon kii sœur germaine la mais mooy moom moitié ma ne la mais attends in imru'un halaka laysa lahu walad lañ la waaye bu dee amul doom fii amul doom bàyyi fi sœur bàyyi na fi doom ju jigéen foofu doom ju jigéen doom ju góor a kon kooku manu am un un un demi boobu ah ci nii nii manu koo am fardan non man da nekk léegi nag affaire bi mooy comme que moom manu la yar euh, euh, hein hein manu la taris la tarisu bil fard amul parce que doom a ngi inimru un halaka laysa lahu wala amul doom la walahu oxtun waaye mooy laysa lahu wala même bu amee frère mais sœur mais am na frère am na doom kon bu boobaa ñu war a seet asaba gi léegi est-ce que fii dañu naan asaba gi ah asaba kat bi nafs moo gën a moo gën a fort te moom lañu war a njëkke xam nga loolu dëgg la ma ne la waaw asaba bi nafs léegi nga ne ma kon kay man na la léegi yow demal demal sa raisonnement bi lan nga bëgg a wax ñu jël doom ji jigéen ñu jox ko un demi nga bind un demi ci kanam ndax wala ha nisfu euh, wa in kanat wahida falaha nisfu aya onze d'accord léegi waxtu shaqiqa yow xam nga ne un demi manu koo am man la la saar bay wax xam nga li tax parce que inimri un halaka laysa lahu walad bu amul doom te fii am na doom kon loolu xam na nga ne waaw ma ne la léegi kon fii leet na fi des kon moo li des aw la rajulin la ñuy xool ma ne la waaw léegi nga ne ma awlaa rajulun zakar mooy axuli ab mooy frère bi mbokkal baay ma ne la est-ce que moo gin a jege dama lay laaj rek awlaa bi mooy gën a jege bi jege bi ni muy nekke mooy ki nga xam ne moo bokk ak nday ak baay moo gën a jege ki bokk ak baay kese d'accord nga ne ma waaw d'accord naa ne sauf que foofu mooy bu dee ay góor lañ mais fii kii jigéen la ma ne la léegi yow lan nga bëgg a wax attends yow da bëgg a wax kon nañ jox ndaw si doom ju jigéen kanta sœur bi ñu defal ko zéro mooy doo am dara sœur germaine bi léegi axuli ab mooy frère paternel bi moom ñu jël un demi un demi ba ca des ñu jox ko loolu nga bëgg a wax buñ suivre ce raisonnement loolu la ah loolu la mbir yi jox de ma ne la mais mbir yi joxu la loolu parce que fali awla rajulin zakar baax na ba asaba ma al ghayri parce que walaysa lil bonda ma al qaribi fil irsi min hazzin wala nasibi loolu dafa am solo te mooy li ay mooy li mooy loolu mooy li yonente bi alayhi salaatu wa salaam wax fali awla rajulin zakar dañ naan la xoolal fii waxoon nañ la ne axu shaqiiq uxtu shaqiiqa bu fi nekkee doomi ki faatu mooy ki nga xam ne bàjjanam la ku jigéen mooy monsieur A dafa faatu comme suñu exemple bii bàyyi fi doom jigéen ak bàjjanam bàjjanu doom jigéen jooju kooku da koy def asaba ma al parce que mënuñu fi ko fee teggi moom di set keneen parce que moom li ma bokk ak ki ki ki faatu moo gën a fort lieewam a parce que axuli ab dëgg góor la loolu mais boo ko xoolee beneen côté mi mu kay ko gën ndaw see ko gën a ci ki faatu moo ko bokk ak moom ndax ki faatu nday ak baay lañ bokk alors que kii baay kese lañ bokk noonu lañ demee te fii moom lenn rek fi nekk mooy manu la donne ci ci fard moo tax asaba la xayri am est yaa ngi gis est ce yaa ngi gis est ce que yaa ngi gis laa wax léegi te asaba mooy manuñ ne bon nañ leen cëralee affaire bi dañ naan non non boo leen fa cëralee. li ñu doon bañ mooy amat boo boo dee daj moo nañ leen boole un demi bi waaw baax na euh, euh, léegi boo leen boolee un bi des parce que doom jigéen jël un demi léegi yow un bi des nga ne moom nga bëgg a boole uxtu shaqiqa ak axu li ab mais problème bi mooy li zakari mithlu hazzil unsayayni mooy ñëw waaw fa in kaanu ikhwatan rijalan hein wa nisaan fa li zakari mithlu hadhil unsayay bu dee dañoo nekk pluriel ay frère ak sœur góor ak jigéen góoree jël ñaam jigéen jël benn mooy wax ji foofu la affaire bi lay ñëwaat hein mooy ne affaire bi hein yow léegi euh, dangaa bëgg a jël kon alal ji kon euh, ki nga xam ne moo gin a sori moom mooy am lu ëpp que sœur bi ki bokk ak moom ndey ak moo tax foofu day nekk asaba ma'al ghayri asaba yee ma'al ghayri moo ki nga xam ne mooy mooy euh, day nekk asaba ma'al ghayri ak freeram am ak ak ak doom ju jigéen ji waaw léegi nag ba mu nekkee loolu loolu nag day tax te ba ñaar du ñu ko doon ci côté boobu asaba doo ñëw ne naa jox ki jox kon axuli ab moom mooy ki nga xam ne moom la ñuy xañ miraas mi waaw parce que kële moo ko gën a jege kon doom jigéen ji day am benn un demi bi jël un demi axuli ab moom ñu waddal ko parce que asaba moom moo gën a sori kon lool moo jëmoon kon ci xaj bu kon am nañ axu li ab ak axu shaqiiq axu shaqiiq kon ñi koy mooy étagère rek yow jëlal ma étager rek axu shaqiiq moom baay non doom ak baay fekk ñu ngi fi doom ju góor baay muy baay direct bon selon wasa bu jumhur fekk ñu ngi fi rahmatullah alayhi ñoom du ñu am ah bu ñu fi nekkoon nag ñoom ci lañuy mën a doon ne nekk asaba kanta axuli ab axuli am mooy dangay jëlaat li nga waxoon ci axuli li doon empêcher axuli axu shaqiq frère germain li ko doon empêcher lépp moo koy empêcher nga dolli ci kooku noonu parce que kooku barrière la ci moom muy axu shaqiq ndax moo ko gën a jege waaye kooku peeram muy uxtu shaqiqa bu dee ne moom dafa nekk asaba ma'al ghayri bu dee doom jigéen ci ki dem wala sëtam bu jigéen boo xam ne doom bu góor fi bu boobaa ñoom ñaar dañuy nekk asaba ma'al ghayri ba pare axuli ab du mën a am ci miraas mi kon ñii ñooy xaj bu ñi nga xam ne ñooy axawaat yi ñii lañu fàtte woon biñ naan fa in kaana law ixwa fa sudus ne bu dee dafa am ay frère yaayam moo moom un ñu fàtte woon waxoon côté ñoom ni ñuy xaj boo yaay rek tax yaay am kii un jóge ci un tiers fàtte woon leen ñoom nag kan moo leen di xaj bu voilà léegi kon insha allahu taala xanaa di jëkkër jéeg jëkkër jéeg jabar ji jëkkër jéeg jabar ji bon ñooñu foog naa xam commencé woon nañ ko bii weesu ah commencé woon nañ ko bii weesu bon walla xoola su ko waa faire. Euh, mooy xoola nañ ko nañ ko kiiwaat rek après ñoom ñu jeexal ci côté jëkkër ak jabar après bu ñëwee nag ñu daal di ñëw nag ci yeneen façon frère yi comme que tey wax nañ ci frère frère yi nga xam ne ñoo gën a jege ki dem frère germain ak frère paternel frère bi bokk ak moom nday ak baay ak frère bi bokk ak moom baay kese pare nañ ci seen affaire léegi euh, mooy nañu euh, bi ci tegu aaya douze bi frère bi nga xam ne moom moo bokk ak ñoom yaay kese ñoom lay wax ñoom lay wax après mais léegi bala ñoo ñëw ci ñoom xam nga jëkkër ak jabar fi jiitu ñoom la woon wax léegi nañ leen waxoon nañ ko bii weesu mais da jeexaluñ ko woon ne dinañ ci ñëwaat mais bon liñ ci waxoon waroon na kii mais xoolal nañ ko gisaat après daanele ci jëkkër ak jabar après bii di ñëw nga xam ne frère yi kese la ñuy gisaat muy frère yoo xam ne nag yeneen façon frère la ñoom frère maternel voilà ñoog monsieur A ak madame mi faatu wala madame A yaay lañ bokk mais bokkuñ bàyyi kon aaya douze bi mu ne woon walakum in lam yakun lahunna waladu fa in kaana lahunna waladun tarak min ba'di wasiyatin yusiina biha aw dayn walahunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn léegi kon mu ne walakum ñeel na leen nisfu moo ceema taraka la nga xam ne la fi bàyyi azwaajukum kon lii mooy de façon mooy frère mooy lii fa yeneen façon nit lay wax yeneen façon nit yoo xam ne kii waxoon nañ la ci jotaay bi weesu gisoon nañ li nga xam ne te waxoon nañ ko sànq bi ñuy tàmbali xaj bu xirmaan manu leen dugg xam nga fi ñu jóge muy frère yi ñoom xaj bu xirmaan manu leen dugg moo tax ñu leerale ko gis nga ni mu leere ak ni nga xam ne noonu la ñu jëlalee suñu waxtu waaye ba léegi kantaa ñii euh, walakum nisfu mooy ay lii nag ñaar ñuy dencante lay wax kon waxoon nañ ko ubbi nañ ko léegi nañ gaaw mooy jëkkër <coughs> bu dee nekk jabar ji kenn ci jabar yi bu dee ku am jabar yu bari lañ wala benn jabar lam bu dee moo faatu bàyyiwu fi doom amul doom kooku jëkkër li gën a màgg lu mën jël ci miraas lu gën a bari lu mooy un demi wala kum ñeel na leen nisfu moitié maa la nga xam ne taraka la bàyyi azwaajukum seen soxna yi in lam yakun lahunna walad à condition ko ñoom amuñu doom léegi kon mooy li gën a màgg lu mën am léegi xaj bu nuqsaan nag di koy dugg mooy lan fa in kaana lahunna walad bu dee ne dañoo am ñoom doom nag ju jigéen mooy non dañoo am doom ju jigéen wala doom ju mooy jabar ji set fois bi muy génn àdduna madame A bàyyi na fi doom waxoon nañ la même bu dee doomu njaaloo la sax bu fi bàyyi doomu njaaloo sax day tax jëkkër ji dootul amati un demi lan lay am rubu' falakum rubu' kon xaj bu nuqsaan foofu la ko mën a duggee mimma tarak na li fa seen soxna yooyu la fa soxnaa seen soxna yi bàyyi min ba'di wasiyati <coughs> mooy loolu leeroon na mooy miraas bala ñoo miraas il faut mu nekk mooy yi mooy wasiya waajiba yi lay wax ah wasiyatin yuusina biha aw dayn ak ak wa ak wasiya bi nga xam ne mooy du dépasser un tiers te du nekk pour kuy doon ndax laa wasiyata li waarisin te du nekk tamit euh, wasiya lu ëpp loolu lu ëpp un bu dee ne euh, ñu gaa yi ànduñu ci aw daynin wala det det moo jiitu miraas mu ne wala hunna rubu' léegi nag mu ñëw di wax ci femme yi mooy jëkkër jabar yi mu ne wala hunna mooy jabar li gën a màgg lu mu mën a am ci miraas mooy un quart te loolu fi mu koy amee mooy bu dee ne jëkkëram masula mooy masula am doomu yoon waaw <laughs> beneen doom yi kenn du kostanale même bu dee ne pest ADN yi nee nañ à cent pour cent sawaay c'est kii la de waaw moom waa ji kat à pour cent moo jur waa ji ma ne waxoon naa la même bu dee moo doon tëj ndaw si fa mu ko doon kàccoore moom kese am accès a ba mu muy ni mu ni ci moom ba ni muy amee doom loolu taxul alxuraan reconnaître al ko dara kene moo ko jur waaw moom ay xeer lay am lil aahiri waa ji doon kàccoore alxajar moom day am ay xeer kon jigéen jabar lu gën a màgg lu muy am ci miraas mooy un quart bu dee ne jëkkëram amul doomu amul doom amul doom waaw bu dee kuñ koy jiiñ naan moo ko jur moom dara kooku kenn du ko kooku du tere du tere euh, jabar ji am un quart parce que alxuraan Euh, l'islam reconnaître ko al ma'dumu shar'an kal ma'dumi hissa loolu mooy li gën a màgg mooy un quart waxoon nañ la bu dee benn jabar moo koy moom bu dee ñaari jabar ñoo koy bokk bu dee ñetti jabar ñoo koy séddoo bu dee ñeenti jabar ñoo koy paacoo mu jeex kon lii la mooy ñoo koy séddoo nu man di demee ñoom ñoo koy moom bu dee ñu bari lañ ñoo koy bokk bu dee kenn mooy jël un boobu léegi nag kon loolu mooy li gën a màgg sauf que dina am xaj bu nuqsaan sa koy bu nuqsaan fi mu koy dugge mooy bu dee ne jëkkëram dafay bàyyi doom moo xam doom jum am ak moom wala doom joo xam ne amoon na ko sëy bum sëyoon avant wala sax euh, wujjam yee ko jur moom moom amul ak moom benn doom loolu lépp du ci dara il suffit jëkkëram am na doom moom un huitième lay jël kon kooku xaj bu nuqsaan mooy kon jabar day jóge ci un quart dem ci un huit te manu ko manula am nag lu gën suufe lool mais nu ñuy gën a bari muy gën a suufe ndax bu dee benn jabar la mu war a jël un huitième mooy gën a bari bu doon ñaar la ñuy war koo séddoo mais mooy gën a bari ñaar yi ñooy gën a bari la bu doon ñett la ñu war a séddoo lool waaye bu dee ñett lañ moo doon gën a bari bu dee ñeent lañu war koo séddoo voilà léegi nag kon affaire baa gi kon ñii jabar yi jëkkër ak jabar lii la ñoom xaj bu nuqsaan kese leen dugg parce dañoo bokk ci siis ñi nga xam ne ñoom lañ waxoon ca njàlbeen ba këne ñoom xaj bu xirmaan manu leen a dugg muy ñetti góor bàyyi doom ju góor ak ki nga xam ne mooy jëkkër jëkkëra a ngoog gis nga ko moo tax xaj bu xirmaan mooy ñëw ci empêchement total manu la am ci ñoom manuñ leen a xaj miraas mi yëpp loolu manu la nekk waaye nag empêchement partiel man na nekk mooy xaj bu nuqsaan mooy ñu wàññi leen lañ waroon a am moo tax jëkkër di jóge ci un demi bu dee nit ki amul doom dal ci jabaram ji amul doom dal ci un quart bu dee ne jabar ji daa am doom jabar kantaa mën a jóge ca la gën a kawe lu maanaam di un quart dal ci un huitième bu dee ne jëkkëram daa am doom voilà kon affaire baa ngoog léegi nag biir di ñëw insha allah taala ñu dugg ci façon frère yi nag mooy frère li ummu mooy frère li ummu te fii nag mooy génn nañu mooy euh, fii nii buñ fi xasee dugg dinañ gis ne newatuñu ci asaba ndax frère li ummu la frère li ummun frèreun li la boo xam ne maternel la yaay la bokk ak ki faatu te moom lay wax naan wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imraa wa lahu axun aw uxtun fa likulli waaxidin minhum as-sudus fa in kaanuu akthara min dhalika fa hum fi thuluth bu boobaa ñu gis ñoom ñooñ kan moo leen di xaj bu li ummu ana kan moo di xaj bu taala moom la ñuy gis jataa bii di ñëw mooy aaya bii aaya douze bi ñoom kese ci des <coughs> après ñu dem ci aaya cent soixante-seize dernière aaya bi inshaa taala bu ñu yàggul bu dee ne bii di ñëw bu ñu frère yi jëlalul